bismillahi rahmani rahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa yaqulu allahu tabaraka wa taala fi surati al-baqara ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa id qaala rabbuka lilmalaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xaliifa qaaluu wa tajcalu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabbixu bixamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu maa laa taclamuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci li nga xamante ne nii mooy laaya fanweer bi mu ne wa id qaala fàttalakul bi nga xamante ne nii ci la wax rabbuka sa boroom yow sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaam lil malaayikati ñeel malaaka yi salaatu wassalaam ne leen inni mankat jaa'ilun aji defaakoon laa de fil ardi ci suuf si xalifa koo xamante ne mooy nekk sama vicaire nekk sama xalifa daal di ma fay nekkal daal di ma fay toogal qaalu malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam daal di wax borom bi ne ko atajalu fiiha man yufsidu fiiha ne ko ah borom bi ñun de dañu lay laaj ndax dangay def ci kaw suuf man koo xamante ne nii yufsidu fiiha bu fa demee li muy def du def dara lu dul daf fay yàq wa yasfiku dima di fa tuur deret wa nahnu te ñun sa malaaka yi nusabbihu bihamdik ñu ngi lay sabbal di la bakkal di la bakk di jaar di la sant wa nuqaddisu lak te ñu ngi lay bàkk di la kañ te tamit di la sori lépp loo xamante ne nii mooy li nga xam ne sori la la te dal di woo koy jege qaala suñu borom tabaaraka wa taala ne leen inni man de alamu daal dinaa xam maa laa loo xamante ni yéen xamu ngeen ko waaye nag bu ginnaaw ga <coughs> ba ma xam ne ci la tabax daal di bind ka nga xamante ne nii mooy doomu muy mbindeef ba mu leen doon wax ndax mbindeef moomu day am fu muy jaar bala muy agsi ci kaw suuf léegi ba mu ko bindee ba pare bu ci ay loxoom mu ne waa lama suñu boroom nag daal di xamal aadama mbindeef moo mële kon mooy aadam di sunu maam nabiyullah aadamu alayhi salaatu wassalaam boroom daal di koy xamal nag al asmaa tur ya kullaha mbooleem seen tur yooyu nag nekkul rek ñu naan tur yoo xam ne mooy lépp lu yàlla def naan boo wan ko ne garab nii la tudd mooy garab léegi asamaan nii mooy asamaan wala lii nga xamante ne mooy pomme lii pomme la lii orange la tudd déedéet loolu moom ginnaa féete kaw loolu lépp mooy loolu noonu déedéet bu di ko borom bi doon wax lii mooy asmaullah mooy turu yàlla yi nga xamante ne nii ñooy yi nga xamante ne nii ñoom ci la li xew lépp yuy dox mindee mooy mindee fii ak yi nga xamante ne ñooy nekk-nekk yi secret turu yàlla ba nga xam ne mooy doxal loo lële loo lële la suñu borom tabaraka wa taala turu yàlla boobu di téye loo lële te nekk suñu borom jaarale ko ci secret ba tax muy yëngoo ka ndal tur boo bële suñu borom lëkkalee ak ak yoo nekk-nekk yooyu loo lële la ko borom bi tabaraka wa taala xam loo loolu la xamal seydina Adam alayhi salaatu wassalaam ba bu garab gi taxawee moom ana ban turu yàlla moo tax garab gi man a taxaw man di génne ay fooyteef mooy it mën a wex bii mën a neex ana ban turu yàlla ak yan turu yàlla ñooy dox yooy dox ci loo lële bay def loo lële loolu la suñu borom tabaaraka wa taala xamanoon seydinaa adam alayhi salaatu salaam <laughs> léegi nag ku boo mbooleem seen moo tax moom turu yàlla yépp borom bi daf ko koo xamal voilà borom bi daf koo xamal turu yàlla yépp la ko xamal surtout yi nga ak yi nga xamante ne ñoom ñoo soxla ñoom ñoo nekk-nekk yi ñoo am rapport ak moom noo am na turu yàlla yoo xamante ne nii borom bi da koo xamalul benn jaam comme li ko yonente bi alayhi salaatu salaam wax ci ñaan gu siiw goo gële naan bi aw aw aw istatharta bihi fi ilmil ghaybi tur maa ngi ñaan yow borom bi nga xamante ne nii mooy di la ñaan ci sa tur yi yu rafet yi yoo xamante ne moo xam tur boo xam ne allamtahu ahadan min xalqi da koo xamal kenn ci sa jaam yi awista sarta bihi wala yow yaa ko jagoo sa bopp jàpp ko yow sa borom borom bi tabaraka wa taala xam ne approprié wul ak mbindeef yi parce que ku dul borom bi tabaraka wa taala tur yooyu mënoo koo xam parce que dafa approprié wul ci mbindeef yi aw ista'tharta bihi te loolu yonente ma lay sar-saa ma ko ñaan euh, ci euh, fii ilmil ghaybi ci xam-xamu kumpa gi nga xam ne googu borom bi xamu ko mooy azzaatul aliya mi nga xamante ne dam nekk nekk nekk boppam moom borom bi tabaaraka wa taala di feeñ di feeñ ci boppam moom képp fi newoon mooy façon tur la yoo ay tur yoo xam ne ku dut yàlla manu koo xam ta mooy bu ko nekk bu mooy dafa impossible parce que approprié wul ak loo xam ne mbindeef la tudd voilà kon nag loolu la moo dax Seydina Adam tur yi muy wax fii dafa nekk al asmaa kullaha loolu am la waaye yuraadu biha al xaas am na mooy dafa général ci ni mu waxe noonu waaye am na yoo xamante ne nii dafay wane ne mbir mi particularisé nañ ko parce que honnêtement la sa sam ci boppam ñaan bi ñu wax cinq ci lan la ñu leera ne ndekete yu am na turu yàlla yoo xam ne sax boroom bi tabaaraka wa taala lenn ci jaamam yi la koy xamal loolu mooy ci ñi ko ñi nga xam ne moom gërëm na leen am na foo xamante ne àgg nañu fa suñu borom di leen xamal yenn tur yoo xamante ne ay yoo xam ne xamalu ko comme noonu nan la ko yonent bi alayhi salaam di waxee aw allamtahu ahadan min xalqik min xalqik beneen bi nag bi ñuy wan ne lii ba léegi dafa nekk loo xam ne xam nga loolu mën na waaw Seydina Adam moom de toute façon ñooñu moo leen féete kaw façon koo fi wax ak wàllu yu moom xaaju ñoo jege yonent ñu ne bi moo ñuy wan ne boobu lii nii yi dafa joyu waaye nag dañoo nekk lu tënk mooy lépp lépp la ko borom bi xamal ndax suñu moom moo tax yonent bi alayhi salaam ne aw istatharta bihi fii ilmil ghaybi indak wala tur boo xam ne ñu ngi jaar di la ñaan ci tur boo xam ne yow yaa yaa ko jagoo wala mu nekk tur boo jagoo ci sa xam-xam bi nga xamante ne kumpa la voilà lan taj'ala al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nuura sadri wa jalaa huzni ak yooyu ba nañ jeexe nga def alquran bu màgg bi nekk li nga xam ne mooy nay mooy li nga xam ne mooy printemps wu sama xol di leeral sama xol di ko jollil voilà wa nuura nekk li nga xam ne mooy leeru sama dënn ak yooyu noonu ba ni jaañ bay jeexe kon loolu ca la ñuy ne kon tur yi nga xam ne moom la xamal sayyidina Adam alayhi salaatu wasalaam du turu yàlla yépp waaye turu tuuru yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo jëm am rapport ak li nga xamante ne mooy mbindeef yi nekk-nekk yi nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala génne yooyee la ko xamal kon nag wàllama kon mu xamal aadama ki nga xamante ne mooy Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam al asmaa mbooleem tur yoo yële nga xam ne kon wax nañ la que ne kon bu fi wax naan voilà ñu xamal ko ne ko lii mooy mur lii mooy suuf lii mooy euh, mango lii mooy orange non non loolu moom du loolu de wallahu taala alam kullaha mbooleem seen summa ginnaaw gi nag aradahum mu daal di leen gaaral yo yële alal malaika ca malaaka ne leen waaw léegi yéen yi yéen malaaka yi léegi nag yow seen ma sama malaaka yi aleykum salaatu wassalaam léegi bi mu leen gaaralee tur yoo yële mooy gaaral leen nekk nekk-nekk yooyu nga xam ne léegi wax leen ana léegi wan leen ma yéen malaaka yi pour yi nga xam ne ñoo doxal yii voilà loolu la mais tekkiwul que ne malaaka yi ñoom li ñu mas a nekk àjjana yépp ña fa nekk àjjana ak ñoom ña fay liggéey ak ñi nekk ci péeyu borom bi ñoom xamuñu lu garab loolu loolu yaakaar nga ne loolu xel la déedéet tekkiwul ne ñoom da da dadi ñoom xamuñu ne lii garab garab la tudd que ne lii pomme la tudd déedéet malaaka yi dépassé leen foofu quand même voilà mooy dafa leen a gaaral nekk-nekk yi ne leen léegi yéen malaaka yi <laughs> yéen sama malaaka yi voilà léegi summa aradahum ginnaaw gi mu gaaral leen mooy <laughs> alal malaayika ci malaaka yi fa qaala mu ne leen an bi uunii bi asma'i haula aywa léegi nag mooy yéen wax leen ma ci turu yii nii mooy pas turu garab gi nga naan leen lii mooy garab noo turu yi nga xamante ne turu yii taxaw groupe bi nga xam ne moo koy doxal voilà ñoom ñii ana seen tur yi nga xam ne ñoo leen doxal ay wa xabaare leen ma ko in kuntum neem nekk ngeen saadiqiina nekk way dëggu yéen ñi ne woon ñeen yéen ndax borom bi da def ci kaw suuf koo xam ne dafay yàq di fa tuur deret ak yooyu que ñun ñu lay sàbbaal ah ak yooyu di la di la di la di la la di la sori lépp loo xamante ne nii moo sori ci ak li nga xamante ne mooy sax nekk nekk dëgg-dëgg léegi nag kon mu ne xabaare leen ma ci tur yi tur yi nga xam ne ñoo koy ñooy moteur yii nii di leen doxal in kuntum neem nekk ngeen saadiqiina way dëggu qaalu malaaka yi alayhimu salaatu ne subhaanaka gàcc nga yow ay waay borom bi yow de sori la laa ilma lana mooy sori nga lépp loo xamante ne wàññi wàññeeku la de laa ilma lana ñun de malaaka yi amuñu benn xam-xam xam-xam ñeeluñu te amuñu ko illaa lu dul maa allamtana lu dul li nga xamante ne moom nga ñu xamal yow be bi innaka dëgg-dëgg yow azza wa jall anta yow de al alimu yaay aji xamaakoon bi alxakimu yaay aji xarenkat bi léegi nag qaala suñu borom nag kesaase mu ne yaa aadamu yow aadamu alayhi salaam maanaam ambihum bi asmaihim léegi nag xabaaral ma malaaka yii bi asmaihim ci turu yii nii nii tur yi nga xam ne ñoo tax nekk-nekk yii ma leen gaaral ya leen di mu nekk seen moteur te di leen doxal te nekk secret ya nekk ci turu yii nii wax leen leen secret ya falamma ambahum bi asmaihim bi nga xam ne ci la xabaare malaaka yi ci tur yoo yële qaala suñu boroom nag wax malaa yi ne leen alam aqul lakum ndax waxuma leen woon yéen ñii aleykum salaatu wassalaam ke inni kene man seen boroom de azza wa jalla aalamu xam naa xayba samaawaati maay ki xam dëgg-dëgg xayba kumpuk samaawaati asamaan yi wal ardi ak suuf wa aalamu ta xam naa maa tubduuna li nga xam ne moom ngeen moom ngeen di feeñal wama taktumuuna ak li nga xamante ne moom ngeen di nëbb wayid qulna wayid qulna suñu boroom ne ba léegi fàttaleku leen fàttalekul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qulna la ñu wax lil malaikati ñeel malaaka alayhim salaatu wassalaam mooy lii muy nettali mu njëkk nettali biñ jóge usjudu ay waay sujootal leen li aadama sujootal leen aadama mii nga xam ne maa ko bind ci samay loxo léegi sujootal leen ko fasajadu ñoom ñépp ñu sujoot illaa ibliisa bam des waaja ñu naan iblis te nekkoon ci seen biir dañ dafaa juuxoon ñu boole ko ci waaye nekkuloon malaaka ci li gën a dëgër illaa ibliisa bam des iblis waa lu tax mu baal di bañ moom dan moo tax sujootul abaa dafa lànk bañ wastakbara mu rëy rëylu wa kaana te nekkoon na minal kaafiriin ci ñi nga xam ne ñoo weddi xéewalu boroom bi te nekkoon na yéefér waqul naa bam defee noon nag moom aadama ne moom iblis a borom bi waqul naa ñu wax yaa aadamu e yow aadam alayka salaam uskun dëkkal anta yow wa zawjuka ak soxna di hawa alaykum assalaatu wassalaam aljannata aljana di dëkkaleen ko wa kulaa minhaa ragadaa lekk leen fi nu mu leen soobee ak nu mu leen neexe fu leen neex rek daal di leen fay dem daal di lekk nag wa haythu shi'tuma fu leen soob rek daal di leen fay dem daal di lekk léegi nag <coughs> wala taqraba waaye nag ngan la waaye bu leen jege hadihi shajara mooy garab gee ma leen di wan garab gii bu leen ko jege fatakuna bu ngeen ko defee rek bu ngeen ko jegee di ngeen bokk min az-zalimin ci ñi nga xamante ne ñooy way tooñkat yi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa